est-ce que dañ naan ko julliwaatal dañ naan ko dara du julliwaat dara parce que waa ji julli na ci même bés bi lañ nekk te yàlla farataal def na ko mooy euh, juróomi julli lañ farataal ci bis bi waaw kenn farataalu fi juróom benn lu bés parce que yaa ngi feneen waaw loolu boo ko xamee masala yooyu yëpp a traiter duñ la ko laaj nga paniqué kaw la ko bële lu dem naa pare. ma ne la yow loolu yëg daa kii. ma la loolu lépp dafa sori gis nga boo demee fii ci euh, Gosaas waaw ma nga daal di fay julli timis fekk yow da yor fay yaa ngi may dégg <laughs> da yor li nga xam ne statut voyage gar da ngaa voyage fa nga xam ne mooy Gosaas foo jóge sax ma wax la Ndakaaru rek ah ah Ndakaaru awa Ndakaaru ba Gosaas moom Euh, masaafatul xas lu dugg na nga dem julli ba pare nga julli timis jot am nga possibilité dajale julli boole julli wàññi julli timis jot nga daal bi euh, dajale julli timis teg ci sa gée biñ ko defee rek comme que borom daraja nga oh, ma lu kii rek benn hélicoptère lañ la jël see waaw cëpp ci gosaas Allahu akbar manil musaafir kan la ñuy jël de ñu ne suñ fay nii taxaw ndax kilifa la ñu daal di la ñuy teg nga wàcc ndakaaru yow bi nga wàccee ndakaaru heure bi sax jeexagul nga jekki dem sa kër di su meekoo ko kii dégg ñuy noon Allahu akbar Allah ma ne la yow fay moom xaw ma kan mais yow geegoogu bokkoo ci ma ne xaw ma di bay ah. loolu mbaa doo ma taxa di dem saa <laughs> su ne Gosaas ma bokkoo ci parce julli nga ba pare julli nga ba pare boo ñëwee nit ñi julli dangaa leen yàlla na borom bi nangu man julli naa ba pare ah. <laughs> waa ni yaay yow walla waa saway yow foo jullee <laughs> yow ci ginnaaw gi door a jot nga di julli eh, non non c'est que fi ma jóge comme que amoon naa possibilité dajale wàññi ba pare dajale ñaari julli damaa def jamoo taqdim damaa jël tim gée bi julli ko ci waxtu timis voilà moo tax <laughs> léegi rek ñi xamul tam ñu rek eh, sa waay sa yooyu wóorul kii kooku xamul bu ko déglu <laughs> ba ko boo ko mënee laa biir nga laa biir ko loolu loolu lépp ndax lan xam sa salawaat la waaw kenn waxu la fi juróom benn salawaat waaw li ñu farataal juróomi julli la boo ko xamee julli ci wax ci bés bi jeex na amul lu muy nuusa ko mucc bañ ne la kaa julliwaat <laughs> kon nag mu ngi noonu le mu ne nag kon xam sa kon nag leen xamal ne lële te ne <laughs> ah kon guddi gu nekk bëccëg gu nekk guddi fay nu mataaw li daalika deuxième bu ñu la nangulee lii ginnaaw bi ñu la nangulee shahadatay fa a'limhum nag leen xamal ne anna allah kana yàlla qad qad farada alayhim sadaqatan borom bi tabaaraka wa na ci seen kaw ab sarax mooy zakat biñ la doon wax tuxazu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim boo xam ne dañ koy jël ci seen way woomal yi di ko delloo di ko jox seen way ñàkk yi voilà loolu ginnaaw kon julli li ci tegu mooy zakat waaw moo tax alxuraan da leen a lëkkale wa aqimu salawatu zakat moo na si def na woon wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salaati waz-zakaati wa innahaa la qariinatuhaa fii kitaabillah Seydina Siddiq keroog ne xalifa gaa yi ne waaye yow maman baalu Abu Bakr nga na la <laughs> leen ci kaw kaw yi nga xam ne bëgg alal <laughs> wa innahu li hubbil xayri la shadiid <laughs> moo leen dal gis nga xayru goo gële muy alal ak ñëw ci xër te bëgg ko waaw moo tax nit ku normalul génne dara ci xal moomeelam moom loolu du ko nangu ko waa loo xam ne man gisuti lu mu ci man a am teew mi teew wala loo xam ne luñ ko ci dig ci lu matériel lu palpable tem ñu duñ ko nangu ñu ne ñoom daal yonent bi saa saam daal lañ séqaloon ay joxe zakat kanta comme que génn naa dina waaye yow xamaa baalo Abu Bakr waaye Abu Bakr dina ne maay saay ñun génn nañ ci diine ji quoi diine daa bari ay ay ay contrainte de trop Eh, suñu alal yi ñu liggéey ba sonn nga naan ñu jël leen ci seen gëléem yi joxe nangam seen xar yi nangam seen mbay mi nangam defuñu Seyna Siddiq ne wallahi maa ngi ba muy wax a Omar maa ko mais ko mais lan ngay xarit ñoo xam ne dañ a ashhadu an laa ilaaha illallaah moom lañu war a jaabu ko yonent way saa ba ñun ñoo ñan nga war a xeex ñu mu ne ko wallahi la uqaatilanna man man man farraqa bayna salaati wa zakaati waat naa ci yàlla yow Omar man Siddiq radiyallahu anhu dinaa xare képp koo xam ne dafa tàqale diggante julli ak zakat wa innaha la qarinatuha fi kitabillah te zakat da xanaa xamoo ne zakat ma fàttali la Omar mooy lëkkaale julli ci téereb yàlla bi foo gise suñu borom ne aqimu salaa lim ciy teg wa aatu zakat gaa yi ñëw bëgg ne waa aqimu salaa dinañ ko def mais wa aatu zakat dara lañ dul jox wax naa ci yàlla law mana'uni buñ ma tere woon buub waxuma la gëléem gële wala gàtt ga ñuy joxe ci zakat bi mais buub ngañ koy yeew ngir ëndil ma ko kese buñ ma ko tere ma xay ñoom man as-siddiq Allah a'lamu as-sahabati bi muradi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa al-qaa'il abu sa'id al-khudri sahibu rasulillah waaw <laughs> abu sa'id nee na sayyidina abu bakr wallahi ñun saxaaba yëpp moo ñu gën a xam namm namm yeneen te laay sax am fuuf waaw fuuf kenn jegew waaw a'lamu saxaaba bil itlaaq siddiqul umma waaw ki ëpp xam-xam ci xeet yeneen te laay sax sax mooy sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa <laughs> waaw <laughs> ah Seydina Omar ne ah ma gisee mu déggu ci rek ah xam ne kon Abu Bakar wax na dëgg mu convaincre ma ah. loolu la mooy ñoom ñoo ànd moo tax yeneen kay sax bi mu waxee yee mu tegal ko julli tegal ko ci nekk nag zakat moo ci teg nang leen yëgal buñ la toppee ci liñ ma wax ci wàllu julli que ni borom bi moo farataal ci seen alal yi waaw. loo xam ne tub xaju dañ koy jël moo tax yeneen mooy gaa yi loolu la ñuy wane ki nga xam ne moo jiite bu dee réewu jullit la état bi ci boppam ñoo war a chargé wu di collecter la zakat du la ñuy bàyyi ku nekk di falaa falaal boppam déedéet dafa bokk ci les prérogatives du gouvernement de l'islam ñoom ñu taxawe ci loolu ministère boo xam ne ñoom ñooy taxaw ci zakat yi awqaaf yi mel noonu waaw moo tax suñu waroon ne yonente bay saasaam xuz min amwalihim da koo jox orm te képp ku taxaw place yonente bay saa salaam jiite jullit yi loolu nanga ko war a taxawe jëlal ci seen alal yi sadaqatan zakat yoo xam ne waaw tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ci nga leen di laabale di leen sellale jaare ko ci loola ndax lool tuhratun lil mal la waaw day setal alal taq-taq yi am ca ba nga koy ut ak yooyu yëpp wax ya nga xam ne amaana demewul noonu wala ya nga xam ne ay yoo yëgit yu ko yëgul loolu lépp da koy sellal ba pare di ko barkeel di ko yokk anaa waaw mën a ko jëlal waaw kon nag nga xam ne kon loolu dañ koy jël min aghniya sañu woomal kon zakat képp ku woomalul doo joxe zakat waaw parce que min aghniya képp koo xam ne yorul nisaab at ba at kooku moom pauvre waaw koo xamante ne nii amul zakat bu mu mën a joxe kooku man nañ koo jox zakat waaw ah waroo xam-xam loolu genre ferte wuute la même waa ji joxe zakat est-ce que la joxe zakat ba pare jël zakat mais daal li gën a dëgër insha allah taala mooy ciy joxe zakat kenn du ko jox dara parce que borom yonent lay sasam dafa def ñaar ñaari ñu opposé wu ñu ñu jàmmaarloo aghniya min aghniya in fa turaddu ñu delloo ko ala fuqara'ihim seen way ñàkk na te ci nekk faqir mooy koo xam ne amul nisab waaw ki ñàkk kooku amul lu muy joxe zakat ki am nisab nag kooku la suñu borom ne yow joxeel zakat parce que def na fi at ba at wala mooy yi nga xam ne dafa laaj ak at ba at bien sûr parce que zakat comme ni ñu ko xamee leeraloo nañu ko lillahi alhamdu wal minna fichier yaa ngi ci euh, archive ah. ku bëgg lu gën yaatu foofu waaw du lu ñuy ñëwaat di ci jaarat parce que loolu c'est déjà fait voilà mooy du zakat yëpp moo am xawalaanul xawli ah date anniversaire du du du zakat yëpp am na yoo xam ne laaju ko mbay mi laajul nga naan date anniversaire wa aatu xaqaha yow xaqahu yawma xasaadi joxe leen àqam muy zakat ji nga xam ne moom laa gàll ci loosu ka ko bay bés ba ngeen ko góobee waaw récolte ba na ngeen ko génne kooku koy amul xawalaanul xawli malul gëléem yi wala bëy yi wala yooyu wala alal yi nga yor moo xam ay dollar la wala ay dalasi wala ay franc CFA wala ñi nga xamante ne nii mooy l'euro de al al euro ya ah yooyu melul yooyu yoon kon nag mbir mi noonu la voilà kon ah yeneen ci wàllu saam kon ki nga xam ne mooy li ñu wax mooy ku ñàkk moom képp ku ñàkk mën ngaa jël zakat waaw képp koo xamante ne nii amul nifaat kooku moom mën nañ koo jox zakat. non kooku mën nañ ko jox zakat sinon euh, kooku nekkul koo xamante ne nii ku ku ku woomal la <laughs> waaw <laughs> léegi kon léegi nag mu des beneen affaire lii nii ku mel ni ñoom imaamu Malik rahimahullah da lii nii lay wane ne zakat bi yëpp nit ki buy joxe zakat wala ñu joxe zakat mën nañ ko jox benn silf xam nga asnaaf dafa am ay wàll yoo xam ne ay jëmuwaay yoo xam ne ñooñu mooy ñi ñuy les ayants droit ñu mën a jox zakat bi moom la alxuraan naan innama sadaqatu lil fuqara wal masakin boobu noonu aaya boobu ñooñu ñuy wax <laughs> nga xamante ne ay ñu wute lañu hadis bii nag dafa am ci borom xam-xam yi ku mel ni imaamu Maalik rahimahullah ne day wane ne kon zakat bi man ngaa jël xam nga eh, jox ko benn kii quoi comme yow nga am sa zakat boo joxe loolu nag bu dee réew la moo xam ne du réewu euh, du réewu jullit wala amul ñenn ñuy toppatoo lool mais ku nekk yaa koy defal sa bopp ah, ah ku nekk yaa koy defal sa bopp nga ne ah non man comme que oh, dommage dommage oh, yéen pitié au pauvre moi nga xam ne li ma waroon a jox ci zakat oh j'ai un surplus man yor naa ci dix mille euros yoo xam ne ah gaal deenu koorog daaw ba mu ngeeg man. waaye oh oh malheur waaw j'ai pitié aux pauvres ndax néew ma ci réewum jullit moo xam ne nguur gi day collecté zakat bi oh dommage non da ngaa da ngaa da nga ko waay da ngaa ko da nga ko da nga ko waaw waay <laughs> non da nga ko génne nga la saa yi bu doon deux ans la yow bu génnewul yooyu yëpp da nga koy kii nga génne ko yëpp at bu nekk aku gaay nga yo non amul dommage ah yaa koy defal sa bopp yaa ciy taxawal sa bopp. waaye dommage saa ko amulaan dommage dommage amul de <laughs> c'est rétroactif saa waay da ngay at ya nga kiiwul woon yëpp da nga koy daal di koy jox ñu ñàkk waaw moom da ne imaamu Maalik rahmatullah te ni lii lay wane ne nañ koo jox benn benn rek gaa yooyu ah ci fuqaraa yi masaakiin amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabila ñoon yëpp loolu noonu jël ko jox ko ñi mën naa nekk mooy xam nga Shafi'i yi rahmatullah alayhi bon loolu taxu ñoo jóg parce que leeraloon nañ ko eh, dañ ku nekk na ko ciy jox pour matal mais bon euh, lii euh, na ñuy tegtaloo ci lii waaye euh, ñenn ñi dañ ne noono parce que ñi fuqaraa yi dañ tudd parce que ñoom ñoo gën a ñooy alxaalib liñ naan alxaali alxukmu lil xaali bi dañoo lay ne tudd parce que li ëpp ñu ñu jox zakat mooy ñu ñàkk mais tekkiwul na ñeneen ñi euh, non dañ leen di jox waaw loolu ak tamit liñ ne agniya teg ci nga xam ne ñooy nekk en en en ñooy jàmmaarloo loolu la. kon mu am li nga xamante ne dañ ciy xamee tamit waaye ji nga xam ne daa am i bor yoo xamante ni da koo war a fay même bu dee yor na loo xam ne moom alal gi mu yor moo ko moom dëggal mais daa yoral gaa yi contracté bor yoo ne bu ko dootul mën a joxe zakat kooku dañ naan ko fayee sa bor yi voilà surtout bu dee ne yi xaaru dañ moom la ñuy xaaraa ah, kenn yéexiwu ko fenn kooku mënu la ñëw di joxe zakat ba pare yoreel gaa kooku moom kooku day fontu non non dañ naan ko saay fayil boru gaa yi parce que ad-daynu muqaddamun ala zakati bor bi nga yor nga wooyee créance yaa ngi lay xaar nga waxoon leen saaboo amee nga am naan da ngay joxe zakat non amagoo jëlal li nga am nga jox ko gaa yi voilà nga fay sa woor kon nag mu ngi noonu le kon mu ne léegi euh, mu des mu des attends mooy lii mu ne da jël ci seen alal yi jox ko faturat du ci fuqara yi boroom xam-xam yi rahmatullah ne ñu bari ah, te loolu boo seetloo globalement mooy mazhabu xanafiya yi shafi'iyya yi maalikee ak xanaabila yi globalement mooy dugg saa dugg ci détails yi ku nekk mooy ne kon euh, zakat kenn du ko toxal naqlu zakat yi kenn du toxal zakat comme lu weesu masaafatul qasr mooy fi may wàññi foo xam ne dama fay wàññi mën naa fa wàññi julli quatre-vingts kilomètres ah soixante quinze quatre-vingts kilomètres boo nee quatre-vingts kilomètres ma voyage voyage boo xam ne dina jël lu toll noonu nga xam ne man naa ci wàññi julli mooy man bu ma bu ma dëkkee Bawol ndakaaru bu ma dee ndakaaru ëpp na quatre-vingts kilomètres wala ma dëkk ndakaaru man sama zakat ma dëkk ndakaaru sama zakat du ma ko yóbbu Touba du ma ko yóbbu nda Bawol mukk lu tax parce que waruma toxal zakat ji fi ma war a joxe zakat gi mooy fi nga xam ne fi laa nekk du génn quatre-vingts kilomètres alentour mooy li wër ci dugg ci biir ñooñu foofu laa ko war a def lu tax ñu ne ndax yonent bay sa saam dafa wax sayyidina Muaz ne ko radiyallahu anhu boo demee ci ñoom boo xamal leen ne inna allaha qad iftarada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim voilà ñu ne ndax yonent bay saam da ne dana sayyidina Muaz yëgal na borom bi farataal na leen zakat joo xam ne dañ koy jële ci seen way woomal yi ñoom yaman na jox ko ci seen way ñàkk yi ñoom waa yaman na ñu ne looloo tax waaw ñu ne looloo tax kon loolu dañ koy tere loolu manu la nekk loolu manu nekk waaw ba ci benn cas boo xam ne daanaka kenn bañu ko même bu dee ne waxu xanafiya yi ak maalikee yi ak shafi'i yi rahmatullahi boo dem euh, bañuñu ko waaw mooy bu dee ne aajo gu dafa taxaw comme ñu ne ah suñu mbokku suñu mbokku maatam yakat ak bekkoor gu mag am na seen jur gi yëpp daanaka faatu na ma taw bi maral gi tar na daanaka moom ñuy def ay campagne ngir dimbali leen bu boobaa nga dëkk Ndakaaru wala Touba wala Casamance wala fi nga xamante ne mooy mooy mooy Cees ñu ne la yow bu boobaa sa zakat waaw bu boobaa ci kaw noonu aajo bu jàmp man nga koo doxal ci kaw noonu waaw ci kaw noonu moom lool mooy du lu ñu bañ. waaw kon nag mu ngi <laughs> mu ngi noonu ne <laughs> ku mel ni eh, eh, eh, loolu mooy ci gàttal mooy waxu waa jumhur waaw am na nag ñoo xam ne dañu ne non loolu même loolu sax doo ko mën a yóbbu parce que mais ñi ñàkk fag mu ne nag ñi ñàkk Dakar nag te yittewoo te te te nekk ñoo xam ne ay ay en droit lañ dañ koo yelloo ah dañ leen di xañ seen àq di ko jox ñeneen ah waaw ñu ne non non lool fi muy mën a nekk rek mooy bu dee waa Ndakaaru kenn soxlawu ko fa sox gisatuñ ko soxla zakat bu boobaa mën nañ ko li nga xamante ne nii mooy euh, toxal voilà kon nag mu ngi noonu le voilà <laughs> léegi sauf am na ñoo xam ne dañ ne non loolu mën naa nekk tey mën nañu toxal zakat si. te loolu al imaamul Buxaari ci loolu la jéng jéng jëm ni mu tarjamaan bi loolu lay niru ko ci li jëm en tout cas waaw bi mu ne baabu axdi sadaqati min al aghniya wa turaddu fil fuqara'i haythu kaanu waaw waxoon la ko bii passé na la faqaha al Buxaari fi tarjimihi wala fiqhul Buxaari fi taraajimihi rahimahullahu taala kon mooy al imaamul Buxaari rahimahullahu taala rahimahullahu taala kon al imaamul Buxaari mu ne buntu jël zakat di ko jox ñu way woomal ñi di ko jële ko ci ñu woomal ñi di ko dellu way ñàkk ñi fu ñu mën a nekk fu ñu mën a nekk googu moom da koo jële ci hadith yi parce que mbooloo mi nga xam ne dañ ne non toxal ma naa nekk dañ ne mais aghniyaa'ihim wa fuqaraa'ihim loolu moom mooy jullit ñi lay wax waaw jullit ñi lay wax ndax zakat jullit yooyu day nekk loo xam ne bu ci charia bi di adresser la parole di mu xaas di ci xaatabanteeg euh, xeet bi di wax ak ñoom lu général lay wax ñëpp lay wax bu nee dañ koy jële ci way ñàkk ñi seen way woomal yi jox ko seen way ñàkk ñi seen way woomal yi jox ko mooy ñu jullit yëpp pour wan ne waa yaman foofale zakat bi bu ko jox ñoo xam ne du ñu jullit ah. ku nekk yéeféer waa yaman amoo droit jël ci zakat bi yow Muaz leen ko jox ci jullit ñi lañ koy jox te ñooñu dañuy teg taloo xadiis mooy la Taawus doon wax ne yaman ci Seydina Muaz mi radiyallahu bam nee yaman Eh, da doon yónnee yenn yi eh, zakat yi bon sadaxa yi la wax quoi di ko yónnee yonent may saa saam gaa di ko jox ay eh, mu naan jox leen ma ay yére ndax loolu moo gën a moo gën a approprié moo gën a baax daal ngir fa mu koy yóbbu di ko yónni yonent may saa saam waa Medina ñu ne loolu ngay day wane da ko doon toxal sauf que waa jumhur dañ ne mukk premièrement càllale boobu c'est pas même bu dee Imaam Buxaari dëgg la da ko da cee da cee dogu la boobu ci taawus la yem dëgg la nag taawus dajewul ak moo ak benn yoon soog ko lu siiw la ca waaye man te moom moo xam na waaye man bu baax waaw léegi bon loolu la ñuy wax mais ñeneen ñi sax dañ ne même buñ jàppee lool loolu noonu jàppuñ ne sara kii zakat la loolu jizya la ya bi nga xam ne yéefir yi moom lañ doon joxe loolu la ne buñ ko waree jox alal mu ne jox leen ma ko ay yére ndax loolu loolu la doon delloo ndax gise ci boppam dañ ko dañ koy joyal di ko tudde sadaqa comme zakat bii nii waaye loolu lañ ci jublu woon waaye jubluwuñ ci mukk ko ne euh, nit ki mën naa toxal <laughs> waaw moo tax mel ne al imam ibn daqiqul id dafa dëgëral comme lii nii que mbir mi daal mooy jullit ñëpp la voilà jullit ñëpp la bu ne aghniya yi mo fuqara loolu la voilà mooy daal affaire bi waxul ak ñi nga xam ne rek ñooy waa Yaman ñoom doon wax euh, euh, loolu bu ne bu manee mel ni ñoom lay waxal loolu laa tontabar kenn du ci bàyyi xel waaw zakat naka noonu kenn du ko bàyyi xel ci julli it bu ne euh, ñoom ñee buñ demee nañ julli nii tekkiwul na ñoom kese ñoo war a jullee noonu déedéet kon zakat bi noon la kon pour ñëpp la voilà kon nag mu ngi noonu hein te loolu it lu ñuy wax naa la al imam Abu Hanifa leen lañ naan moom d'accord na ci ñu toxal noonu du ci ñu joyal waaye à vrai dire imam Abu Hanifa rahimahullahu taala euh, mooy euh, que ne euh, li gën mooy ba ko waaye ci kaw bu dee ne dafa jamb comme liñ la waxoon wala sax am mbokkam moo xam dafa sori waaye dafa aajo moo lool bu boobaa dinañ ko mën a toxal moom da cee def ay noonu voilà mais ku mel ni ñoom imamul Bukhari rahimahullah imam ibn Daqiq al-Eid ak lenn tamit ci xanafiya yi dañ koy wax rahmatullah alayhim kene sii mën nañ ko toxal kay parce que fu aghniyaa'ihim wa fuqaraa'ihim mooy aghniyaa'ul muslimiin ak fuqaraa'ul muslimiin waaye li waa jumhur wax insha allah aslam moo gën a sàmm moo gën a axwat moo gën a sàmm voilà mooy daal zakat kenn du ko joxe feneen fu euh, dut dëkk ba nga ne ci masaafa yiñ la wax fi ngay wàññee loolu mënoo ko dépasser léegi nag mu des benn affaire waa léegi ku ko joxe nag <laughs> ku ko joxe toxal ko ne man daal damay toxal affaire bi waaw waaw am na ñu ne hein ci Maliki yi rahmatullah am na ñu ne moo même bu ko defee def na lu xam ne waru ko war a def mais quand même euh, jàll na waaw mais am na ci ñoom ñoo xam ne dañ la nooroo kooku day mel ni dara waaw Shafi'i yi li gën a dëgër ci ñoom it mooy ne ku ko joxe ku ko toxal yow joxe woo dara lu dul ne daa fekk liñ la waxoon tënk bañ ci tegoon que réew mi ñu nekk wala gox ba nga ko war a génne waxuma réew de parce que réew dafa yaatu moo tax euh, jar euh, zakatu Lyon ne ku dëkk Lyon du ko yónni Paris même bu dee mbokkam a nga Paris déedéet déedéet parce que loolu dafa simple quoi imaginez ñu ne Paris la défense lañ ne wala France wala Italie euh, euh, fii ci Torino wala fii ci Bergamo wala ci Milano ah <laughs> noonu ngeen koy wax ah sëñ daam <laughs> xaw ma dara ci italien yi ah <laughs> ayo ma dul Bashir xaw ma ci tus bu dul noonu rek ngeen jéggal ma quoi man moom waa góol bi laa gën miin tuuti sax te defe naa ko miin ñoom waa Lyon ak waa Paris waa Marsilia léegi man imaginer ku nekk ne ñu nekk Turin Torino wala Paris wala Canada wala Montréal fii mu ne saway wala Beijing man jullit ñi fi ne marocain bi yi fi ku ci am zakat ne Maroc la ko yónni sénégalais yi ñoom ne seen zakat Sénégal lañ ko yónni tunisien yi ne Tunisie lañ ko yoon turquie ne Turquie turkish lañ koy yónni mais waa léegi way ñàkk julli ñu nekk ci réew mi fii dëkk bi ñu nekk ñun kan moo leen di seen àq yooyu ñoom ñu gis alal ji gis ni ñu amee alal ji ñu xañ leen ko jox ko ñeneen loolu xellu ma yaakaar mais loolu vraiment lay sa bi xikma voilà waaw bu dee daa am conditions yoo xam ne ay xat-xat yu waaw loolu mën na nga mais def ko systématiquement lu la kii rek ku nekk ne man yónni naa ko sama dëkk boo tabaski gi ñu nekk li gën mooy nga tabaskee fi nga nekk ay toog fi nga nekk Europe di yónnee naan sa Sénégal nañ la tabaskeel looloo tax sa doom yi du ñu xam tabaski waaw du ñu xam tabaski ba pare vegan yeeg esprit vegan yi nga xam ne moom lañ leen di duy ci seen bopp yi moom sa dell ci école yi ak di leen ne ay rendi xar c'est baar ak yooyu fii la ñuy ñëw ne la duñ lekk ya point parce que ça c'est bon bon walla iyaadu billaah te yow la yow yow yaay responsable bi yow waaw yooyu ñuy xeeb nga xam ne tudd sax yónni nañ Sénégal ñu ngi jébbal ni kenn waxu la ni li nga def dafa xaraama mais loolu da nga am sha'airullah dafa am solo sha'airu diine ji dafa am ay symbole yoo xam ne bu ngeen ko rayee ci seen doom yi ba xamuñu ko mais dañuy ñu ñu duri seen bopp yeneen idée dañuy jàpp ne ça c'est baax baax c'est baax baax c'est baax baax waaw loolu la ah ça c'est inhumain c'est inhumain papa maman comment ah ça c'est du canard wala yàlla loolu ngay wax. ba te ñu ngi wax lu garaaw loo xam ne bu ko jàppee lu néew de wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim moom la ne lu woyof la te fa yàlla lu màgg la lu tax parce que yow sha'irallah yaa ko fàtti seen xol yaa tax ba xamuñ yooyu aw bu tabaski ñëwee kër gi day mel ni dara xewul amul ay enjolivement rafetal fii dóor ay iidum mubaarak fii ñu xam ne bi ñu feet nañ ne bi yi sol kii walla teg lekk yi jënd kado yi kii ñu xam ne walla ji feet lañ ne doo ko def du la tee sax liggéey yi naan waaw waaye c'est non c'est ça tombe lool tabaski la c'est mercredi bii di ñëw insha allah wala jeudi selon <laughs> ku nekk quoi ñenn ñu mercredi ñi topp ak waa Makka ak ñeneen ñi nga xam ne weer nañ doon seen te weer wi feeñu ñoom si waaw <laughs> léegi yow nga ne non ça tombe un jour de week ko quoi de de semaine quoi moo tax je ne pouvais pas ma ne waxoon naa la bàyyi sa waxi caaxaan yooyu France fii ñëpp xam nañ leen demee man ngaa poser say journée bu yàgg boo amee jour yooyu du nga poser ñetti fan ñetti fan mu jaral la ko yoo xam ne moom da nga koy kale yi ak korite bu ci nekk sept ñetti six six six jours yeneen jours yi nga def ci lu la neex boo amee say am ngay def noonu di liggéey jour tabaski nga liggéey jour korite nga liggéey te bu 31 décembre vraiment nga ñëw ne nañ dem seeti festivités yi ci mbedd mi wala prendre de l'air voilà euh, manger des des des des barba papa ah regarder les les les les les à la place Bellecour ah sous sous le pied de de de de la Tour Eiffel. waaw léegi yow sax boobu di gis nekk ci ambiance boobu mais moom feet yooyu la xam xamul feet yi saa yi yu julli di xamu ko waaw moo la boo ko boo boo boo ba mu dajeeg def vacances ñëw bëgg Sénégal mu gis xar yi mais day choqué woon. ah mais ñii soo ko dee baax baax yow papa ñii ñii amuñu yërmande wala iyaazu billah lu tax yow yaa rey loolu seen xol. moo tax loolu dafa am solo waaw yooyu yëpp dafa am solo zakat bi dafa am solo. waaw soo ñëw mooy dëw ku nekk naan maa ngi koy maa ngi koy toxal maa ngi koy toxal non moo ne boo toxalee sa zakat am ñu ko soxla ñi ko yelloo fii ci dëkk bi mook yaa defoo zéro ci def zéro yi ne waaw defoo fi dara te mbir mi day ci saw loos dara waaw lool kon loolu dafa am solo te yu mel noonu bu wito yooyu amee defal li gën a yow bu fi génne sa zakat feneen foo xamante ne ni dafa wuute ak li nga xamante ni mooy fa nga nekk waaw kon nag mu ngi noonu de waaw kon nag mu ngi noonu waaw loolu lu ama am soxla léegi kon kon loolu euh, euh, euh, mooy masalaam toxal zakat waaw léegi nag mu def xam nga eh, imaamul Buxaari loolu mu wax noonu boroom xam-xam yi d'accord ñoom d'accord luñ ci eh, ñenn ñi jàpp ne imaamul Buxaari loolu la ci jublu ah xay sukaanu <laughs> hein que mooy fu ñu mën da nekk ci kaw suuf noonu non mooy fu ñu mën a nekk ca gox boobule ah <laughs> fekk am nañu ko fa aajo woo am na ñoo xam ne noonu lañ ne leen loolu la ci jublu kon manu ngeen ne imaamu Bukhari daa àdd ci la leen ne naqlu zakat zakat ci ñoo xam ne noonu waaye daal masala mi daal mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam kon ah kon de yonent mu ne kon lii nii yonent laa ne saa saa wax nii dañ koy xame benn man mënuñu koy tudde comme ñeen ñu ne euh, lii nii dañ ciy jànge ne kon euh, al al al al kufaar laysu bi muxaatabiina bi furu' sharia ne ma loolu mooy lan ah <laughs> xam nga ne fay maa ngi